A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fa yaquulu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil fiil. Suñu boroom di wax ci saar bi nga xam ne mooy saaru ñay wi. Saar bi nag Makka la wàcc. atew moom mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne bismillahi irrahmani irrahim ci nga xam ne mooy allah lay mi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil mu ne alam tara kayfa xanaa gisuloo gisuk xol xanaa xabaare wuñu la kayfa xanaa gisoo kayfa naka faala la defoon rabbuka sa boroom la jëflanteewoon bi asxaabil fiili ña nga xam ne ñooy waa ñayya di abrahada ma nga xamante ne nii moo jege woon nekkoon buuru yaman toogaloon fa buurub Éthiopie ba fa newoon ma nga xamante ne nii ci la benn arab li bu boroom xam-xamu tafsiira yi di nettali kene daa am kenn ci arab yi ku demoon ci temple ba nga xam ne moom lañ amoon fële ca yaman daal di fay gaanuwaay bi nga xamante ne lool am na nag mu mer ne nag léegi nag mi muy def sax comme que kii daa profané dafa ñàkk teggin seen bërëbu jaamu yàlla bi ni muy def te ci araab yi la bokk day dem daal di toji kaaba ga nga xam ne ñoom moom fa la leen nit ñi di xooleek yooyu yëpp mu daal di def noonu le ngir dem toji kaaba googale waaye it ngir bëgg tamit nit ñi daal di dévier wu bàyyi kaaba gi ñëw moom mu tabax loo xamante ni temple bu mag boo xam ne fu ñuy jaamoo yàlla néeg bu mag bu ñuy jaamoo yàlla boo xamante ni yaman la koy def bu ko defee bu yàqee bu màkk bi nit ñi léegi dootuñ demati màkk waaye fi ñuy ñëw mooy yaman foofale loolu nag la suñu boroom di nettali fii nga xam ne ba ñu fa demee dem ba ca buntu màkk bi nga xam ne laata ñuy agsi fa la leen suñu boroom tabaaraka a taala aleke ñoom lay wax fii kon mu ne alam tara xanaa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil xanaa gisuloo ni nga xamante ne nii ñoonu la suñu boroom daal di jëflanteeg ci jëflante mbugal bi ashaabil fiili waa ñay ya alam yaj'al kaydahum fi tadlil ndax du sa boroom deful seen pexeeñ amoon muy toj néegam bi fii tadlilin ci cànkute ci échec mooy lañ bëggoon amuñu ko nan la ko suñu boroom daal di jëflanteeg ñoom mu ne wa arsala alayhim tayran ababil mu sànni seen kaw tayran ay picc yoo xamante ne nii ababila ñu tàqale ko la daal di fees daal di tasaaroo tarmihim wucc nag mu nekk mu ngi yor loo xamante ne bu doon tey mooy niti tey moom léegi mbir mi yomb naa expliquer buñ gisee avion yi ni ñuy yore missiles yi ñëw ba tiim fenn rek bombardé picc yi lu mel noo nee lañ defoon mooy ne ñooy avion yi lu mel ni picc yi la ñuy def léegi mooy picc yooyee di leen sànni tarmihim bi hijaaratin min sijjil li leen sànni ci ay xeer yoo xamante ne nii ci ban la yu ñu lakkata tàng wa fajaalahum képp ku mu dal nag ci ñoom xam nga nan la lay defa xeer yoo yëlee fa jaalahum kaasfim makul bu dalee nit ki daal nit ki day mel ni benn mbóob moo xamante ne ñax moo xam ne mu ñu jox gis nga xar yi wala nag yi wala fas yi bu ñu leen joxee tegaleen ñax mi ni nga xam ne noonu lañ koy yéyee yéy ba mokk léeg leen ñu ñu toog ñu toog ba dal daal di tëdd daal di génne li nga xam ne moom lañ doon yéy gis nga noonu ñu koy génne noonu ni muy mel noonu bu ñu ko yàbbi woon ni muy rattaxe te nekk loo xam ne lu moxoñoo te tasaaroo picc yi xaay xeer xaay xeer bu mu sànni ku nekk noonu la koo koy mujje noonu la leen suñu borom bugalee ñu boroom di wax ci saar bi ci tegu di suratu Quraysh Quraysh nag mooy ñi nga xamante ne nii mooy mooy qabila bi mooy tribu bi nga xam ne waaso bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon saar bi it bokk ci saar yoo xam ne makkiya la li nga xamante ne mooy li gën a suñu boroom ne bismillahir rahmanir rahim mu ne bu ngi tàmbalee ci tur ki nga xam ne mooy Allah mi nga xam ne arrahmaani dafa fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne li ilaafi Quraysh mu ne li ilaafi Quraysh am na ci boroom xam-xam yi ñu naan saaru fiil ak saar bii nii dañoo lëkkaloo mooy saar bi ñu génn doon wax ni mu mbugale waa waa ñayya ak bii dañoo lëkkaloo mel ni kon bu boobaa ñoom ñu ne mooy mbir mi dane li tax borom bi alak leen mooy ngir préserver bu waa màkke yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci néegam bu màgg bii nga xamante ne moom la samp ngir euh, li nga xam ne mooy patt yi ñu amoon ak tamit miin gi nga xam ne moom lañu ñu miinoon lan ilaafihim rihlata shitaa'i was-sayf loolu nga xam ne moom la ñu miinoon te tàmm ko te am tamit li nga xamante ne mooy pacte yi ñu amoon nga xamante ne miin tamit di dem di def commerce ci Sham mooy fi nga xam ne mooy mooy Syrie mooy Syrie gu mag gan ak waxuñu Syrie léegi nii rek. ndax Palestine ak yooyu yépp ay Jordanie ci lañ woon was sayfi muy ñu ko doon def fi nga xam ne mooy Yaman tamit muñ doon dem bu waree ta jamonoy tàngoor ñu dem fi nga xam ne mooy Sham bu dee jamonoy seddaay ñu dem fi nga xam ne mooy Yaman di fa def commerce ndax loolu kat moo doon téye li nga xam ne mooy seen économie seen seeni dox seen seen seen jëm li jëm ci wàllu njënd jaay bi ñu doon def ci aj yeeg yooyu ñu ngi ko doon jële fële mu ne nag ñoom fal du boroom bi nga xamante ni ci loolu doon ngir préserver ñoom ni ñuy dunde ak loolu ñu bëgg noonu ak pacte yi ñu am ngir teral leen teraanga gum leen defal ndax ñoom ñëw dëkk néegam bu tedd bi tax mu alak ñenn woon a ñëw ne dañuy toj kaaba googu nga xam ne moom la leen arab yi doon daal di wege moo tax buñ doon dem képp ku leen gis dañ naan ah ñii dañoo dëkk néegub yàlla ba agresseurs yi ñu leen woon laal mu ne nag boroom bi leen defal yooyu yépp nag kon nag falyabudu rabb hadhal bayt waay waay nañu jaamu waay borom néeg bii nga xamante ne moom la leen ta moom la leen tera mooy teraange gim leen defal ba nit ñi di leen ko xoole duñu leen duñ leen kar mukk allazi moom boroom néeg boobu nga xam ne moom at'amahum min ju' moo leen di leel min ju'in bu ñu xiifee ku xiif ka moom nag da koy jaarale ci ay sabab waaye dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy dundalaate mooy boroom bi wa amanahum te moom moo leen moo leen aar min xaw fiin ci lépp lu ñuy ragal ndax lan ndax rek kaaba gii ñu dëkke borom bee leen ko defal teraanga ba fu ñu dem ñoom kenn du leen laal nga xamante ne tiit gi ñeneen ñi doon am naan bu may tukki hee fii ni mu baree agresseur nit ñi dinañ ma kar ñoom moom doon leen woon kar lu tax ndax baytu bii nga xam ne moom lañ dëkke muy kaaba gi suñu borom ne ñoom mi leen di dundal te Makka dara du fi sax kon mu dara saxu fi lépp dañ ko fiy indi borom di leen may lool di leen dundal ci xiif ba xiif du leen rey nga gis ne lépp luy ñore fu ne ci àddina bi ñu ko fay yóbbu waaw ba pare sécurité am fa bu ñu fa newee même xarab yi sax képp koo xam ne dañaa tooñoon seen mbokk ñu war laa faat boo àggee fi nga xam ne mooy ci Kaaba geek foofu dañ lay bàyyi fekk génnoo ndax orma bu ñu ko amaloon rawati nañu ko dëkke woon kon suñu borom ne way tee ñoo jaamu seen borom moomu di leen leel ci xiif te di leen teg ci sécurité di leen aar ci li nga xam ne mooy lu ñuy ragal ko tiit